ci suñu jotaay bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnati nañu li nga xam ne moo jëmoon ci lettre yi alayhi salaatu wassalaam doon yónni buuri jamono joo jële ak njiit yi ci yoon jotaay bee ñu weesu lañ ko jëfakkoon na mu jeex waaye dafa am yenn masala yuñ fàtte woon moo ñu jëlaloon suñu jotaay bii ñu weesu waaye lépp walillaahi alhamdu wal minna comme ni ñu ko yàggoon a digee avant suñu parenthèse bu gudd bii ñu nekk ñu nekkoon te jeexal ko muy rasaa'il yi di lettres yeek bataaxal yi insha allahu ñu daldi dugg kon ci sariyatu mu'ta te mu gina a siiwe ci ghazwatu mu'ta muy xare boo xam ne bu doy waar la woon boo xamante ne moom lañu war a gis tey insha allahu moom nag xare bi dafa siiwee comme niñ ko waxe léegi ci turu ghazwatu Mu'ta te yàgg nañ la wax ne ghazwa ak sariya bokkuñ nga ne kon ana moo tax ñu koy wax ghazwa dañ naan la waxoon nañ la ghazwa mooy xare boo xawante ni alayhi salaatu wassalaam daf ci génnoon daldi jowoon dem participer ku fekke xare boobale sariya nag mooy arme boo xam ne moom alayhi salaatu wassalaam daldiwuloon dem waaye waxoon nañ la ba ñuy gis loolu ca début ba ñuy gis xare yi kene am na ci yoo xam ne nag dañ koy woowe ghazwa comme ghazwatu Mu'ta bii lañ joxoon exemple muy xare Mu'ta amaana man na nekk ne comme si alayhi salaatu wassalaam da ci participer woon même bu dee mu nga Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam ndax moo doon décriiral saxaaba mi radiyallahu la xewoon ca toolu xare ba comme li nga xamante ne noonu lañ koy gisee ci biir kon dañ ko dafa siiwe ci ghazwatu Mu'ta nag noon comme ni imaam boo demee ci siiratu Ibn Hisham looloo fa nekk zikru ghazwati Mu'ta fi Jumaada al-ula sanata thaman ila axiri Euh, at-tarjama euh, mu ne moom ci siiratu ibn Hisham lii tudd la ghazwatu xare Mu'ta di xare Mu'ta voilà di xare Mu'ta fi Jumaadal uula am ci Jumaadal uula sanata thaman ci juróom ñetteelu at mi comme ni nga xam ne noonu lañ xame ne ci lañu nekk dañu defoon parenthèse ci rasaa'il yi waaye bul fàtte ne ñu ngi ci huitième année wu après gàddaayu alayhi salaatu wassalaam <coughs> ah, loolu la imaam ci siiratu Ibn Hishaam noonu la ko tudde boo demee tamit ci almawaahib bu naa ni mu ngi ko tuddee baabu ghazwati mu'ta mu ne lii buntu la boo xam ne bu muy wax ghazwatu mu'ta di xare mu'ta di gis ne ghazwa ñëwaat foofu boo demee tamit ci siiratu ibn kathir al bidaaya wan nihaaya ghazwatu mu'ta lu ko tudde moo tax <coughs> nga dem ci saxiixu imaamul Buxaari mu def baabu gazwati Mu'ta min ardi Shaam ci kitaabul Maghaazi quarante-cinquième buntu bi imaam al Buxaari mu ne baabu buntu ngi gazwatu Mu'ta min ardi Shaam nekk ca suufu Sham di la grande Syrie kon buñ gisee kon noonu la ko boroom xam-xam yi nga gis ne moowu ghazwa moom lañu utiliser fii ci xare bi même bu dee ne sariya la léegi sariya bi ana lan moo ko waral ana lan moo ko waral walla balaa loolu afwan balaa loolu mooy muktafan la féete woon imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi mu ne hiya bil qurb min al balqa mu ne mu'ta dafa jege woon fi nga xam ne moom lañuy wax balqa muy fu siiw balqa bërëb la bu siiw foofu ca bilaadu Shaam moo tax imaam Ibn Isaaq loolu la wax ne bërëb la boo xamante ne nii bu jege la albalqoo ah <coughs> kanta loolu la imaam Ibn Isaaq wax mooy soriwul woon foofu noonu la nekkoon ci soriwul woon Iliya baytul maqdis am nañu ne lu ko jege la woon lu jege woon la dëkk bu jege la Jérusalem dafa nekk nag <coughs> dëkk boo xam ne mu te suñu jamono yi euh foofu noonu la nekk ba léegi boo kiiwee di nga gis géographie ñu lay wan Mu'ta fi nga xam ne ca la xew-xew bu mag bi amewoon woon ñuy waaj gis kon mooy Mu'ta ah léegi ana lan moo ko waraloon lan moo waraloon xare Mu'ta loolu ku mel ni imaam al-Waaqidi tuddoon na ko moo tudd ana lan moo waral li nga xamante ne nii mooy xare bi comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon bu yàggul boo fàttale ko boo fàttale ko gisoon nañ ko bu yàggul bi ñuy gis ci rasaa'il yi muy bataaxal yi aleyhi salaatu wassalaam doon yónnee loolu gisoon nañ ci te waxoon nañu li nga xam ne ci riwaaye moo selon riwaaye boobu li taxoon xare boobu am muy xare li nga xam ne mooy Mu'ta muy riwaaye bu imaam al imaam euh, euh, euh, <coughs> imaam raxmatullaahi alayhi itam doon nettali sariya bi nga xamante ne benn ci manaan sariya ci benn ci lettre yi nga xam ne moom la alayhi salaatu wassalaam yónni woon boo fàttale ko am na ci koo xam ne moom ba mu demee yóbbu lettre ba daa dañ koo rey est-ce yaa ngi fàttale ko loolu est-ce yaa ngi fàttaleku loolu yàggul bi ñu ko fi tuddee bi ñuy gis lettre yi am na koo xam ne aleyhi salaatu wassalaam ba mu ko joxee lettre ngir mu yóbbul ko ko daa am ku ko kar dal di koy rey kooku moo doon kan ku ko fàttaleku mooy al wala ma déglu tuuti kan moo fàttaleku saxaaba boobu mooy alxaaris ibn umayr al azdi thumma lihbiyu def nañ tarjama radiyallahu taala anhu mu ne woon da ko yónni woon ci maliku busra ci maliku busra bi nga xam ne ci la àgg mu'ta arada lahu Shurahbil ibn Amr al-Ghassani fa qatala yaa ngi fàttale ko lool ku ñuy wax Shurahbil ibn Amr al-Ghassani daal di koy gaaral kar ko daal di koy rey sabran mooy da koo teg cor doqam moo tax am na riwaaya bu ne daf ko ba mu ko jàppee ba mu jàppee saxaaba boobu di alxaaris ibn umayr al azdiyu thumma al-lahbiyu radiyallahu anhu moom Shurahbil al-Ghassani alayhi min allahi ma yastaxiqu li mu def mooy da ko laaj ne ko fala'allaka min rusuli muhammadin sallallahu alayhi wa sallam qaala fa amara bihi fa uthiqa fa uthiqa ribaatahu ribaatuhu fa duriba unuquhu da koo jàpp na ko yow amaana dangaa bokk ndax du moom du Surahbil ci moom du moom moo nekkoon destination lettre alayhi salaatu wasalaam du moom mais mu kar ko daal koy faat laaj ko ne ko yow dafa mel ni danga bokk amaana dangaa bokk ci ñi ki ñu naan Muhammad Seydina Muhammad alayhi salaatu wasallam yónni ñi mu jox ay lettre amaana ci nga Seydina al Xaaris ne ko waaw mu daldi di digle na nañ ko yeew ñu yeew ko mu digle ñu daal di jël jaasi daal di cor doq gi mu ñu daal di koy rey ci saa si loolu la imaam al-Waaqidi raxmatullah alayhi comme ñoom imaam al-Ya'muri moom lañ ne looloo tax xare bi am ndax c'était la première fois te moom mooy kenn niñ ko waxe woon koo xam ne moom la aleyhi salaatu wassalaam ma sa yónni ñu daldi koy ñu daldi koy faat muy al seydina al Xaaris ibn Umayr al Azdiyu thumma al-Lihbi alayhi loolu moo waraloon rey goo xam ne gaa yi dañ koo rey foofale ca bërëb boo bële loolu moo tax nag alayhi salaatu wassalaam daldi waajal armée bi ngir mu dem foofale ngir dagg wewu ñi nga xamante ne nii àgg nañ ci ñàkk élégance ak ñàkk a xam ak nite akuk diplomatie ci nit loo ko mere mere comme niñ ko waxe woon même bu la ëndalee ndaw doo ko rey ñoom nag ñu rey loo xam ne c'était une première ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam sax li muy yées yées yées waaye Kisra ab buur ko jox te buur boobu allié am la woon muy Malikul Bahrain li yadfa'ahu ila Kisra waaye malgré tout daal kii daal la Shurahbil Shurahbil ibn Amr al-Ghassani yi daal di faat te moom lañ masara yi ci ñi nga xamante ne ñooy ñu yonent bi alayhi salaatu salaam doon yónni bi loolu amee nag kon mu waajal moom alayhi salaatu sam armée bii moo waajal arme bi boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim kañ lañ ko waajal dañoo dëppoo ci ne ci jumaadal uulaa la min sanati thaman ndax imaam ibn isxaaq rahmatullaahi alayhi ginnaaw bi mu tuddee umratul qadiya ak dencu alayhi salaatu wassalaam sayyidatu maymuna bint alxaaris alhilaaliya alayhi ridwaan alayha ridwaanullah ci la tudde li nga xam ne ci boo demee ci siiratu ibn hisham ci la tudde ghazwatu mu'ta imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi mu ne fa aqaama biha baqiyatu dhil hijja fa aqaama biha yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daldi <clears throat> des fi nga xamante ne mooy dul xijja ndax bul fàtte ne euh, bul fàtte ne ci dul qa'da ca sixième ca septième année bi dul qa'da ca la génne woon euh, moom aleyhi ngir wasalaam di daldi dem defi umratul qadiya muy umra ga nga xam ne moom la joxante woon accord waa Quraysh loolu la accord yi d'accordoon ca septième année ba ca Dul Qa'da ci la ko def imaam Ibn Isxaaq mu ne bi nga xam ne nag ca la jóge ci umratul qadaa wala umratul qadiyya moom alayhi salaatu wassalaam daldi dellu madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mu ne fa aqaama biha baqiyata dhil hijja wa wallaa tilka alxajjata almushrikuun walmuharrama wa safaran wa shahray rabiica wa bacasa fi jumaada al-uulaa bacasahu ila shaami alladiina usiibuu bi mu'ta imaam ibn Isxaaq ibn Yasaar rahmatullahi alayhi wa an mu ne yonent ba nga xam ne ca dëpp jóge makkatal mukarrama ca umraam goo gële zaadaha llahu tashrifan wa takriman denc fa saydatu maymuna bint alxaaris alhilaaliya radiyallahu anha mu ne mu ñëw dellu ci Medina fa aqaama biha baqiyata dil xijja mu daldi rester Medina li des ci dil xijja wa walla tilka alxajja alxajjata almushrikuun mu ne nag aj googu zul xijja mooy aj weeru aj mooy bi tabaski di am mu ne waaye ñi nga xam ne ñooy polythéistes su Makka yi si ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo resoon ñoo géré woon ma aj gi keroog ci at moomu ci juróom euh, ñaareelu at mi ndax ñoo yor administration Quraysh ñoo yor politique Quraysh économie Quraysh lépp ñoom aba sufiana abu sufiana wa xisbo ñoom ñoo yoroon loolu le moo tax mu ne wa walla tilka alxajjata almushrikuun mu ne kon dul xijjaangoo wal muharrama yonent mi aleyhi salaatu wa salaam daal di fay nekk Medina mooy déplacé wul loolu la bëgg a wax ba mu jógee umratul qadiya li des ci dul xijja daf ko faa paase ndax nekkuloon Makka di aj ndax de toute façon Quraysh sa yor foofu wal muharrama ak at mu bees mi muy muharram muy premier mois de mus de de de l'an musulman at mu bees mi di huitième année bi ci gàddaayam joom alayhi salaatu wassalaam di muharram wa safaran ak weer wu ci topp di safar muy weeru màggal la koolo fii wax wa shahray rabi' teg ci shahray rabi' muy rabi'ul awwal ak rabi'ul thani mu ne wa ba'atha fii jimaadal ula bi nga xam ne nag ci la ñaari weer yooyu jeexe mooy rabi' al awwal ak rabi' thani ci la yónnee nag ba'athahu yónneem ga nga xamante ne jaysham ba nga xam ne yónni leen fan ñamu yebal ila shaami yónni leen fa nga xam ne mooy shaam na usibu bu muta ña nga xam ne dinañ leen dañ leen a faat foofale ca muta comme ñu koy gisee ci biir nettali loolu la imaamu eh, ahli siyar wal maghazi imaam ibn Isxaaq kon mu ne ci jumaadal uulaa la am waaye wax jooju moom wéetu ci ndax ci maghazi abil aswad mu jëla ko ci seydina Urwa ibn Zubayri radiyallahu taala an iljamic mu ne bacata rasulullah seydina urwata bnu zubair di satu as-siddiq ak zubair bnu al-awwaam alayhima ridwanullah mu ne bacata rasulullahi aljeysh ila mu'tata fi jumaada min sanati thamaan seydina urwa mu ne bacata rasulullah yonent bi alayhi salaatu wassalaam yónni na aljaysha armée bi ilaa Mu'ta yónni ko fa nga xam ne mooy Mu'ta fii jumaada ci jumaada min sanati thaman ci li nga xam ne mooy huitième année bi waaye naka noonu tamit la imaam Muusa ibn ba wax ak ñeneen ñu wuteek ñoom ñii ci waa ahlu siyari wal maghazi ñoom wutewuñ ci loolu imaam alxaafiz ibn xajar mu ne illa ma dakara xalifatu fi taarixihi annaha kaanat sanata sab'a mu ne boroom waa ahlu siyari wal magaazi wuutewuñu kañ la ci jumaadal uulaa wuutewuñu ci ci sanata thamaan ci huitième année bi kën ci la gazwatu mu'ta am di sariyatu mu'ta ci la amee dañ koy woowe tamit jayshul umara muy jayshul umara dañ ko koy woowe xare bi it bokk na ci turam yi mooy jayshul umara muy l'armée des njiit yi ndax gis nañu aleyhi salaatu wassalaam comme niñ koy gise ci biir ni nga xam ne noonu lay définir li nga xam ne ñoo njiit yi nga xam ne ñoo jiite armée boo bële moom aleyhi salaatu wassalaam kon Ah, mu ne ba mu des ba mu des kan ah, ba mu des eh, li xalifa wax xalifatu ibn Xayyaat muy <coughs> moom it ci boroom xam-xamu siira la bokk mu ne moom daal boo wutee waa jumhu jamaahiru ahli siyar wal maghaazi këne mbir mi mu ngi xewoon ci jumaadal ula wala ci jumaada moom seydina xalifa mu ne moom dane annaha kaanat sanata sab'a dane sanata sab'a la xewoon muy septième année bi waaye li gën dëgër mooy ne ci huitième année la xewoon muy ghazwatu Mu'tata li koy wane leer na te foofu lañuy njëkk a tudd ki nga xam ne mooy seydina xaalid ibnul walid ci xare yi radiyallahu taala anhu wa arda comme ni nga xam ne noonu lañu ko tudde woon bi ñuy gis lan tarjamaam moom seydina abu suleymaan xaalid ibnul walid ibnul mughira radiyallahu taala anhu wa arda kon xam nañ kon ban année la imaam ibn isxaaq ibn yasaar raxmatullaahi wa an mu ñuy nettali moom sayyidina imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi mu ne boo demee ci siiratu ibn hishaam léegi o oh, am na lu mën a fàtte mooy bala ñuy dugg ci loolu suwaa ñu waxoon li imaam ibn Sa'd wax après ñu dugg ci taxriij bi euh, waaye nañu def li nga xamante ne mooy taxriiju affaire yi ba pare kon ginnaaw bi ñu gisee ne sabab bi li tax xare bi am imaam al-Waaqidi moo ko tudd na ko noonu tamit ki ki taalibeem bi imaam ibn di daal dina koy tudd tamit ci at-Tabaqaat ci ay sanad yoo xam ne wéruñu léegi nga ne ma waar kan moo nettali lii ghazwatu Mu'ta bi est wér la euh, ñu ne la euh, kii num tudd imaam al-Waaqidi rahmatullah alayhi soloo na ko na ko noonu imaam Ibn Sa'd imaam Muusa ibn ba daldi na koy solo imaam Ibn Isxaaq solo na ko ci sanad boo xam ne bu xa bu bu wér la ba ci Seydina Urwa ibn Zubayr comme niñ koy tudde léegi insha allahu taala mu nekk xadis boo xam ne mursal la ndax ci Seydina Urwa ibn Zubayr te du woon saxaaba taalibe saxaaba la moom moo ko nettali ba ci imaam ibn Isaaq ba Seydina Urwa wér la waaye après Seydina Urwa moom moo nettali direct te moom fekkewul woon loolu imaam Muusa ibn Uqba daal dina koy solo tamit ne ak Abul Aswad mu jaari ci Seydina Urwa ibn Zubayr waaye naka noonu imaam ibn wax nañ la ko sànq xalifatu ibn Xayyaat moom it daal dina koy solo ah ku mel ni ñoom imaam al Bayhaqi rahmatullahi alayhim tamit daal dinañ koy solo imaam at-Tabarani it daal solo ghazwatu Mu'ta comme ni nga xam ne noonu la ko imaam al Haythami indee ci Majma'u az-Zawaa'id mu ne bi ko tuddee rawaahu Tabarani wa rijaaluhu thiqaat ilaa Urwa wa huwa kon mursal lay doon mu ne moom imaam al-Haythami ci Majma'u Zawaa'id mu ne xadiis bi rawaahu bi wax ci ghazwatu Mu'ta rawaahu Tabarani imaam at-Tabarani raxmatullah alayhi daal dina koy solo wa rijaaluhu góor ñi nekk ci càllale bi siqaatun ñu dëgër lañu ilaa Urwa ba ci Urwa ndax ci moom la yem comme ni nga xam ne moom lañ ko waxe ci riwaaya imaam ibn Isaaq ibn Yasaar rahmatullah alayhi wa nabi waaye naka noonu imaam al Buxaari rahmatullah daal dina koy solo ci loo xam ne nag lu tënk la ci kitaabul maghaazi ci 45 mu bunt mu def baabu ghazwati Mu'tamin ardi Shaam mooy buntu biñ la wax sànq mu ne baabu lii buntu la ghazwati baabu ghazwati Mu'ta xare Mu'ta min ardi Shaam ca suufu fa nga xam ne mooy Shaam de la grande Syrie voilà waaye naka noonu sëriñam de imaamu Ahmad ibn Hanbal imaamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal soloo na ko ci musnadam bi mu ko soloowe imaam al-haythami indi ko ci majma'u zawaid mu ne rawaahu ahmad wa at-tabarani wa rijaaluhuma rijaalu as-sahih moom imaam al-haythami bi mu ko ndee ci majma' mu ne rawaahu soloo na ko ahmadu imaamu ahmad ibn hanbal di ngiiru wa tabaraani ak imaam tabaraani wa rijaaluhumaa ku nekk ci ñaar yooyu di musnadu imaamu ahmad ak imaam tabaraani ku nekk ci yow càllale bi góor ñi ca nekk mu ne rijaalu saxiixi mooy góor ñi nga xam ñooy nekk ci saxiix kon ci gàttal loolu mooy li nga xamante ne moo jëm ci taxriiju li nga xam ne mooy xadiis bii nii nga xam ne mooy suñu bi wax ci gazwatu Mu'ta yu bari lañ léegi bu ñëwee ci ci riwaaya bu imaam Ibn Isxaaq Ibn Yasaar raxmatullaahi alayhi moom càllaleem imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi dane xaddasanii muhammad ibn jaafar ibn zubayr an urwat ibn zubayr annahu qaal loolu mooy riwaaya biñ la doon wax mu ne xaddasanii nettali na ma man imaam ibn isxaaq kan moo ma nettali Muhammad ibn Jaafar ibn Zubayr Muhammad sama sëriñ di Muhammad ki yàgg nañ koo gis di doomi Jaafar Jaafar boobu di doomi ki nga xam ne mooy az-Zubayr moom Muhammad ibn Jaafar mu jëla ko Seydina Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala ali Zubayr qaala mu ne kon muy mursalun sahih waaye riwaayé bi nga xam ne moom la imaam Ahmad solo ak imaam at boobu du mursal mooy dafa nekk loo xam ne lu wér la lu jokkaloo la. kon imaam Ibn Isxaaq Ibn Yasaar rahmatullahi alayhi kon mu ne ci riwaayam boobu. Seydina Zubayr euh, euh, Urwa wone ba'atha Rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam ba'athahu ila Mu'tata fi Jumaada al-uulaa sanata thamaan wasta'mala alayhim Zayd ibn Zayd ibn Haaritha wa qaala in usiiba Zaydun fa Ja'far ibn Abi Taalib ala an-naas fa in usiba jaafarun fa abdullah fa abdullah ibnu rawaxa an annaas kon seydina urwa ibnu zubayr radiyallahu anhuma mu ne ba'atha rasulullah yonent bi alayhi salaatu salaam dafa yebal kan la yebal lan fan la yeble ilaa Mu'ta dafa yeble ca ñu dem Mu'ta muy suuf soosu nekk benn bërëb la boo xam ne Sham la ne mu ne kañ fii jumaadal ula sanata samaan ci jumaadal ula nag la yónnee woon moom aleyhi salaatu wassalaam sanata samaan ci juróom-ñetteelu at mi ci gàddaayam gi moom alayhi salaatu wassalaam mu ne wastaamala alayhim Zayd ibn Haarisa mu defoon na ki jiite woon armée boobu di Seydina Zayd ibn Haarisa ibn Shurahbil wala Shurahbil wala Sharaxil moom gisoon nañu tarjamaam alxibbu nekkoon soppewu aleyhi salaatu wassalaam moom la ne woon mooy jiite armée boo bële mu ne fa in usiba bees ko faatee jaafarun jaafar fa jaafar fa jaafaru mu ne bu ñu faatee ki nga xam ne mooy Seydina Zayd Seydina Jaafar ibn Abi Taalib moo koy wutu mooy mooy jiite nit fa in usiba Jaafarun fa Abdullah ibn Rawaha ala nnaas mu ne bu ñu faatee nag ki nga xam ne mooy Seydina Jaafar ibn Abi Taalib Seydina Abdullah ibn Rawaha mooy kiy jiite nit kon noonu la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daldi tànn ñi nga xam ne ñooy njiit yi nga xam ne ñooy jiite loolu ci riwaay seydina ahmad ibn hanbal bi bi sanadin saxiix comme niñ la ko waxee léegi pour wan la saxaaba yi radiyallahu anhum ni nga xam ne noonu lañ meloon allahu akbar li sëñ bu mag bi di wax tanaaza'ul mawta ma ci jazbu ci jazbul qulub mu ne saxaaba yi radiyallahu ñoom ñoo amul kenn ku taxaw dee gi ñëw nga naan ah bon xare yi nag dangay waaru quoi j'ai mon tey sax sama soxna si daa yeewoo soj am soj dafa xaw a feebar yanamam neexul di wut ay lay ngir bañ a dem déedéet ñoom tanaaza'ul mawta ma'an dañoo xëccoo déegi waaw dee ci li nga xam ne mooy ci chantier bi yàlla kenn doonu ko nettali sa moroom ñu ciy xëccoo di njëkkante ku ne naan man maa war a njëkkande njëkk a dem allahu akbar moo tax léegi toog sab kanape bu nooy nepp say soi-disant ndongo wër la ngay wax simple na de waaye toog sab kanabe taal sab télé di naan sam njarak say oasis ak say boisson ak say coca te jàpp ne yaa gën ñooñu yow yow wala boo fa newoon <laughs> wallaahi boo fa newoon buqeet fa la ñuy xame ne yow moom doon dara waaw te dara sax àddina bii rekk ñu nekk yow mi wax bu sacrifice naree am gaa yi ngay yebal doo dem ah doo dem de moom kay dangay seet ana diw me moom moom moom moom yi sax liggéeyul waaw temps yi liggéeyul war naa am war am jotu ngir dem ci xare yi waaye man non parce samay responsabilité ku nekk duuti lay waaye saxaaba yi radiyallahu anhum ci musnadu imaamu ahmad ibn hanbal seydina jaafar ibn abi taalib bi nga xamante ne ni ci la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ah, zeyd ibn xaarisa mooy jiite radiyallahu taala ardaa na ko noonu waxuma ko woon de imaam an-Nasaa'i solo ko bi isnaadin saxiix kama qaala imaamu Zurqaaniyu fi sharxi al-Mawaahib foofu Seydina Jaafar dane yonent bi aleyhi dane te imaam Ibn Hibbaan solo na ko wéral mu ne aleykum Zayd ibn Haarisa fa in usiba Zaydun fa Jaafar Seydina Jaafar daldi tëb ne ko jënde naa la sama baay ak sama yaay yow aleyhi salaatu wassalaam fooguma woon ne diñ ma jiital ci kaw Zayd mooy man ngay def ma jiitu ta <laughs> du comme jiitu léegi ah ah bul foog ne jiite woon guerre yi jiite woon geer yi mel woon na jiite guerre tey yow xam nga ne moos la l'amiral américain wala le général bi nga xam ne Pistorius mi jiite woon guerre Irak bi xaw ma foog naa noonu la tuddoon temps Saddam mais kooku xam nga ne jamais du nekk au front Turquie la doon ne di superviser affaire yi ah loolu lii nag demewul woon noonu de. gis nañ yonent bi alei satu salam ay badar ci xare bi ngay nekk ah. tibb suuf sànn ko gaay di dóorantey jaas yi ba Uhud ba ñu damm bañam li Seydina Ali ibn Abi Talib wax ne ida hamiyal watis bu bu bu bu bu bu bu bu xare bi daldi woon tàng ba na jëppit ba ñi nga xamante ne gaa yi amatuñ fenn fu ñu daw làqu ci yonent bi alayhi salaam la ñuy làqu Allahu akbar wa huwa man huwa moom Seydina Ali asadullah al-ghalib Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa arda mooy nekkul commandement à distance yooyu de non Seydina Jaafar ibn Abi Talib ne yonent bi alayhi salaam jënd naa la sama baay ak sama yaay fooguma woon ne diñ ma teg ci kaw Jaafar bu may njëkk a mu euh, euh, Zayd ndax man nga waroon njëkk teg waaw mooy bu dee di am te mbir yi dafa leer il usiba bu ñu ko faatee la ah. ay pa bu ñu ko jamee de ah ndax bu ñu la jamee ba léegi yaa jiite mais ak dee la lii dee la manoon nañ ne bon <laughs> yonent bi alei salatua salam bon j'avais oublié yooyu nga xam ne ñun doon nañ ko doon defee ci waay yow non seulement laata ñu ñuy désigner duñ ñëw mais buñ ñëwee bañ désigner ñu ah boobu moom c'est pire moom ah non façon ngànt bu ne buñ ko mën da wax ñoo bañ demuñu façon ngànt caaxaan bu ne dinañu ko waaw comme ni ko naafiq yi doon defe ba yóbbaale ci kat ñoo xamante ni ñu dëggu lañ comme niñ koy gisee ci ghazwatu Tabuk insha allahu taala kon loolu la ñii tanaaza'ul mawta ma ñii ñoo xëccoo dee ñoom ñépp ku nekk bëgg njëkk a dee waaw waaw léegi am na ci riwaaya imaam al al al al al imaam al Waaqidi Muhammad ibn Umar ibn Waaqidin al Waaqidi mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam ci riwaayam mu ne bi yonent mi alayhi salaatu salaam waxee loolu naan bu Jaafar mooy ji Seydina euh, Zayd ibn Haarisa mooy jiite léegi yonent mi alayhi salaatu salaam bala ñu continuer dane dane Seydina Jaafar ne ko bàyyil noonu rek xamoo ci yooyu lan moo ci gën mooy ci ma jiital laag bii mooy mooy lii ma def moo gën li ma wax bàyyil noonu Jaafar ki Zayd na Haarisa mooy jiite léegi radiyallahu taala anil jamii kantaa imaam al ci riwaayam mu ne mu ne yonent mi alayhi salaatu bi muy wax loolu li désigner arme bi dina ñëw ci ñaata lañu woon ne Seydina Zayd ibn Haarisa moo koy jiite bu ñu ko faatee Seydina Jaafar bu ñu faatee Seydina Jaafar kiy jiite mooy Seydina Abdallah ibn Rawaha radiyallahu ta'ala anil jami' eh, mu ne imaam al-Waaqidi mu ne dafa am kaana thamma yahuudiyun ismuhu Nu'maan mu ne foofule bi yonent ma le saasaan wax lool ci mbooloo mi dafa am benn yahuud bu fa newoon newoon ci seen biir boo xam ne moom nëbbul ne juif la mais xaree ngi am pour war la tamit mooy jullit ñi yonent ma le saasaan mu meloon mooy amul tiitaange ci côté ndax yu mel nii xare boo koy waajal di teg say plan sab noon yu yahud bi moom sa noon la pourtant mu ngi seen biir mais teewul yonent mi aleyhi salaatu bi di wax li muy wax même bu dee ne riwaaye bi wérul ndax rawaahul Waaqidi quand même mais ci kaw bu doon ne wér na tamit da ngay gis loolu mais mënuñu cee sukkandikoo ndax loolu noonu wérul mu ne dafa am benn juif boo xam ne dafa ne woon boo xam ne Nu'maan la tuddoon fa qaala mu ne yaa abal qaasim sallallahu alayhi wa sallam in kunta nabiyan fa sammayta man sammayta qalilan aw kathiran usiibu jamii'an li anna al anbi li anna anbiyaa bani israa'iil kaanuu idhaa ista'maluu ar-rajula 'ala al-qawmi thumma qaaluu in usiiba fulaan falaw sammaa mi'a usiibu jamii'an mu ne juif boobu fa newoon te tuddoon Nu'man mu dégg yonent ma ngay saar wax ba pare naan bu kii bu bu ñu kii mooy jiite bu ñu ko faatee kii jiite bu ñu ko faatee keneen jiite <laughs> juif bi na ko yaa Qaasim na ko yow Abul Qaasim sallallahu alayhi wa sallam in kunta nabiyan bu dee nag yonent nga de mooy ko moom moom de façon gëmul ne yonent la looloo tax mu des ci ci kéeféram moom mu ne ko in bu dee ne yonent nga de na la leer ne na la leer ne ñii nii ñoom dañuy faatu moom bu dee ne yonent na nga tudd ne diw di tudd par kenn ci ñuy war a dem ci xare bu ñu bu bu kii kiiwee keneen ci ndax fa am nga fay ba mooy nag lool lay tekki mooy ne buñ ko rayee mais dafa nekk kat baat boo xam ne day man na man na yenu day yenu lu bari mooy bu dee ne moom dem na ba man fu la jiite laal nañ ko ci xare bi ba mu incapable pour jiite kon na keneen jiite waaye réellement li ci yonent bi alayhi salaam jublu mooy ne bu fa newatul moo tax juif bi xam lool ne ko nag in bi nabiyyan haqqan bu dee de yonent dëgg nga nga tudd ñii nga tudd moo xam ñu néew lañu wala ñu bari ñan ñoom ñépp la ñuy faat ndax yonent yi banu israil ndax yonent banu israil euh, ku ñu mas tudd bu ñu masee tudd ay bu ñu masee yónneb armée wala tegub arme tudd leen jiital leen ba pare ne bu kii bu bu bu ñu bu kii mënatul na keneen jël yooyu ñoom même bu doon ne cent la ñoom ñépp lañuy ñuy faat ñoom ñépp la rey même bu doon téeméer lañu kon nag après juif bi lu mu def nee na <laughs> ah. mu ne summa ja'ala yaqulu li Zayd i'had fa innaka la tarji' ila Muhammadin sallallahu in kaana nabiyya normaan boobu di juif boobu ñëw nag comme que Zayd la jëkk a liir la jëkk wax nee na mu ñëw ci Zayd naan ko e Zayd bi yoboo nga def sa testament i'had defal sa testament te nga joxe say dernière recommandation sa famille ndax yow doo dellu ci Seydina Muhammad mais à condition que ne moom yonent la bu dee ne yonent la moom bu yaboo léegi nga def sa testament moom joxe say dernière recommandation sa ndigle say digle yu mujj te xam ne dootoo fi ñëwati de bu dee ne yonent la alayhi salaam Seydina Zayd ne ko fashhad annahu rasulun fa ashhadu annahu rasulun sadiqun baar Allahu akbar Seydina Zayd ne ko man maa ngi seede ne maa ngi seede ne moom alayhi salaatu wassalaam yonent la bu dëggu yonent bu dëggu baax la lool seede naa ko kon nag bul foog ne sa wax jii que ne même bu ma xamee ne damay dee mais du ñun jullit ñi loolu la ñu inna inna allaha ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna mu ne ko ma ne maa ngi seede ne yonent la bu dëggu tabaax waaw inna allaha buur yàlla ishtara moo jënd minal mu'minina moom mi nga xam ne moo ko moom buur yàlla noonu na ko wax mais bak ñoom seen bakkan dañoo jàppul ne sax ñoo ko moom ba koy jaay borom bee ko moom mais moom moo utilisé ne moowu digg ndax nit ki buur yàlla dalaa moom bàyyee la nag sa liberté fa man shaa fal yu'min wa man shaa fal yakfur dafa jënd ci ñoom seen alal ak seen seen bakkan ak seen alal bi anna lahumul janna lool la buur yàlla def loolu la buur yàlla def moo tax loolu impressionné wu ko sax waaw loolu moom impressionné wu ko léegi ñaata lañu woon ba léegi ci riwaaye imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi mu ne fatajahaza nnaas fatajahaza nnaas summa tahayya'u lil xuruj wa hum thalathatu alaaf allahu akbar mu ne nag bi yonent bi alayhi salaam daldi sampe ñi nga xam ne ñoo ñi jiite armée bi nee na nit ñi waajal préparé def seeni préparatif waajal ngir génn mu ne wahum thalathatu alaaf fekk këne ñoom ñu ngi newoon trois mille personnes armée bi était composée de trois mille person trois mille personnes muy armée bu rëy rëy rëy rëy boo xam ne ci côté jullit ñi ndax boo seetloo ay Badar ak Uhud xaajuñu woon a yem nii imagine trois mille person trois mille personnes ah ci riwaaye imaam al-Waaqidi bi ñu la doon wax sànq te imaam al-Bayhaqi indi na ko ci Dalaa'ilu Nubuwwa ci yoonam moom imaam al-Waaqidi boo demee ci taarixul islaam bu imaam al boroom Siyar A'lam nu nubala imaam az-Zahabi yi tudd na ko foofu ci yoonu imaam al-Waaqidi ah mu ne yonent bi alayhi salaatu wa cee tegal bi tuddee ñett ñooñu dane fa in qutila foofu moom ci riwaay imaam al waaqidi bi qutila sax la utiliser mais boobu riwaaya da'ifa la bu ñu faatee zayd nangeen fal jaafar mooy jànfar mooy jiite man maa moom moo leen tab baa na ngeen fal fa in qutila jaafar fa abdullah bu ñu faatee seydna jaafar seydna abdullah ibn rawaha moo fii ne mu ne fa in qutila abdullah ibnu rawaxa falyartadi almuslimuuna baynahum rajulan fa yajcaluhu aleyhim mu ne bu dee nag dañoo faat dernier ki ma tànn muy seydna abdullah ibnu rawaxa mu ne na jullit ñu xool ci seen biir koo xamante ne nii ñoom dinañu ko gërëm ñu tànnal seen bopp beneen njiit boo xamante ne nii moom lañuy gërëm ah. waaye riwaaye bii nii dafa da'if kon imaam ibn isxaaq kon mu ne fa tajahhaza an-naas thumma tahayya'u lil xuruj wa hum alaaf mu ne kon nit ñi daldi waajal préparer wu ngir génn biñ leen totaliser ñu ngi mat trois mille personnes mu ne fa lamma xadara xurujuhum wadda annaasu umaraa rasulillah sallallahu alayhi wa sallam eh, nga xam ne ci la nit ñi waajal ngir génn nit ñi daldi ñëw nag di leen ndokkeel di tàggatoo ak ñoom ngir ci yoonu yàlla bii ñu jëm nga xamante ne nii ce n'est pas une promenade de santé ndax ko wax toolu xare xam nga ne moos ñàkk ñëwaat yu bari man cee nekk probabilité sa mbokk mii nga gis tey nga koy mujjee gis tey ngeen di mujjee gise ak a cay bari te xare yi booba ak a xare yi léegi y a pas de FC sur nekk ci air bi di larguer bombe noonu taxaw musaaya fagu saf ak li nga xam ne mooy sànnante ay rimaax sànnante ay xeej ak i flèche ak i nabl looloo fa amoon de bu yooyu jeexee ngeen daldi roofaloo jaasi yi dal paaka yi sax da nga koy yoraale ngir foo xam ne jaasi yëkkati fa jaasi du mëna ne dabbu sa mëna dem ñu daldi mu ne wadd annaasu umaraa rasulillah sallallahu alayhi wasallam wasallamu alayhim ñu nuyu leen une dernière fois daldi tàggatoo ak ñoom wax naa la sànk këne xare bi dañ koy woowe jayshul umara ah, ndax njiit yu bari yi yonent bi aleyhi salaatu salaam daldi tabb kero waaye ak bariwaayu yi nga xam ne mooy njiit yoo mooy armée bi keroog jullit ñi ndax 3000 c'était mobilisation la boo xam ne la mobilisation ba'da qabla daanaka ñu ngi dooroon am ñu ñu nii te bare nii kaar waaye nañu xaar ba ci kanam nga xool bu ñu la waxee nombre seen noon yi moom nanga naan ya est-ce que c'est pas <laughs> lii moom moom ce n'est même pas une goutte d'eau dans le sein ci loolu riwaay imaam al-Waaqidi bi mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dalee na gunge dalee na gunge moom aleyhi salaatu mu ne ba ci bunt ba mu daldi tàggatoo ak ñoom dina ñëw ci riwaay imaam ibn Isaaq bi mu ne yonent bi aleyhi dafa taxaw daldi leen tàggatoo ak ñoom bim àggee ci saniyatul wadaa waaye bi sanadin da'if te <laughs> côté bii daal di nañu nañuy traité lu mel nii bi ñuy wax saniyatul wadaa ci ba ñuy gis te dugg geneen ci ma lay saar saar jóge Makka di gàddaay si ci eh, mooy way wu siiw woowu talaa albadru alayna min thaniyati alwadaa'i wajaba alshukru alayna maa daama lillahi daa loolu bañ koy gis waxoon nañ gisoon nañ li imaam ibnul qayyim ak yooyu rek la woon nañ thaniyatul wadaa fan la féete est-ce que ci nord bi la walla ci sud bi voilà te gisoon nañ li gën a dëgër que ne loolu nekkuloon ci gàddaay bi waaye loolu ba mu jógee Tabuk loolu la gën ndax saniyatul wadaa ci noor bi la jóge la la féete jëm siri nooru Medina te Makka ci sudu Medina la nekk kon nag naka la yonent bi alayhi salaatu salaam du jóge Makka di wiiri def le grand détour wër Medina ba ca noor ba ba nit ñi deleje foofu naan ko tala al badru alayna jan weer wi mat kaar al badru fenk na ci ñun feeñ na ci ñun fan ca saniyatul wadaa te muy opposé wu foofu entrée boobu moo tax yooyu gisoon nañu ko te yaataloon nañ ko ci ku ci bëgg am lu gën leer dangay dellu ca fichier yooyu la insha allahu taala kon nee na mu daldi leen imaam al-Waaqidi ci riwaaya boo xam ne mu ngi ko jële ci seydina Zayd ibn Arqam mu ne yonent bi bi mu leen tàggatoo ñoom ba foofu comme ni nga xam ne noon ngay tàggatoo tàggatooweeg koo xam ne day tukki nga gung ko ba ca gaar ba ba mu jël train wam nga tàggatoo ak moom walla ba mu jël otoom nga tàggatoo ak moom wala ba mu jël saret ba koy yóbbu fa muy jële leneen nga tàggatoo ak moom wala ni nga koy gunge ba ca embarcadère ba wala ca ndox ma fa muy jële gaal nga tàggatoo ak moom nee na yonent bi alayhi salaam daal di leen wax def leen un petit sermon defal leen ko mu ne uusikum bi taqwallah wa bi man ma'akum min almuslimiina xayra ughzu bismillahi fi sabilillah man kafara billah la taqdiru wala taghlu wala taqtulu walidan wala imra'a wala kabiran faniya wala muncazilan bi sawmacatin wala taqrabu naxlan wala taqtacu shajaran wala tahdimu binaa mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam da wax ne uusikum defal leen xutba bu ndaw mu ne leen nag uusikum maa ngi leen di dénk bi taqwallah maa ngi leen di dénk ragal yàlla wa huwa xayru ma was ma wassa bihi mooy li gën lu nit mën a dénkaane mooy ragal yàlla nit buy génn àddina la nekk li muy mujj dénk waa këram bi taqwallah buy dem foo xam ne ak ñëwam wóorul na dénk waa këram ragal yàlla ndax kat mooy yóbbal bi gën waaye mooy li ci toogit li mu yor amul leneen lu ko gën luy ragal yàlla te ci safar bii ñu ne muy voyage bi nga xam ne àddina gu gàtt gii lu fi waay yor comme provision lu dul ragal yàlla xamal ne yow yow doo sobe ëllëg ndax buur yàlla ñi ragal yàlla lay sobe waa waa waa buur yàlla yàgg nay wax lool wa nunajji alladhina taqaw wa nada'u al-zaalimiina wala al-mujrimiina nan la ko waxate fiihaa jithiya wa nada'u mu ne day kii wa nunajji alladhina taqaw buur yàlla ne man maay sauver ñi nga xam ne ak taqaw dañoo ragal yàlla wal aaqibatu lil muttaqiin mu ne àddina bii ak ëllëg wala aqibatu même surtout àddina bi mujjantelu mbir yi lil muttaqiina ngir ñi ragal yàlla lay doon kon nag boo bëggee dund dund koo xam ne sarmadiya lay doon du dog mukk alayka bi taqwallah waaw maa ngi lay dénk li nga xam ne mooy ragal yàlla alayka bi taqwallahi in kunta musliman bu dee ku gëm yàlla nag maa ngi lay dénk li nga xam ne mooy ragal yàlla te nga xam ne dina la jariñ fii ak fa nga jëm kon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam te loolu la suñu boroom wax yu woon dénkoon ko ñi jiitu woon ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak ñi jiitu woon ñu ragal yàlla anit taqullah loolu muy ndénkaane borom bi subhaanahu wa taala muy ndénkaane gi nga xam ne moom mooy li mu wax yi woon yonentaam yi te lool mooy ndénkaane yi nit ñu baax ñi rawat ñi nga ñi nekk dono yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam kon mu ne leen uusikum bi taqwallahi maa ngi leen di dénk ragal yàlla ndax mooy li nga xam ne mooy trésor bi nga xam ne bu ko nit xasee am c'est fini xam nga am na léegi nit ñi li leen rey mooy nit di gis il fait tout pour son enfant mais il bosse comme pas possible pour ses enfants pour rek seen lendemain yi gën a baax même moom bu dee côté moom après day rek garaawul mais na fexe moom ba xal doomam yi moom li mu dund ci galère ñoom duñu ko dund façon liggéey bu ne dina ko def di leen dencal ubbil leen ay compte di ci def di di di serrer la ceinture ngir ay xaleem ngir seen avenir ngir buñ màggee bëgg dem defi formation boo xam ne alal ju bari la laaj ñu man leen a fayal ci étude ci université yi gën a baax loolu c'est bon bonne chose yooyu yépp ñu koy def ngir tamit denc ndax on sait jamais mu nekk loo xam ne lu leen di pour seen avenir bu ñuy commencer ci la vie réelle comme que gars <laughs> yàpp nañ ne gone yi newuñ ci vie réelle <laughs> miskina miskina miskin bu ñuy dugg ci vie réelle ñu am loo xam ne ab appui lay doon loolu lu baax la parce que tawakkulu ala Allah sil qontimadil bi dangay sa xol buur yàlla nga wax mais nga ciy def moom rek moo ciy xaj waaye ma al axd bil asbaab jàpp ci sabab yi moo tax loolu baax la waaye nag xad xaaba wa xasir kooku di def lool perte na te ay doomam perte nañu kuttus nañu bu nee ne ci lool kese la yem kantaa seen côté diine moom faalewu ko faalewu ko du tout faalewu ko ay ndax ñoom nan la def ak julli nan la ñuy def ak koor nan la ñuy def ak xam seen diine li war ci ñoom surtout bu ñu nekkee majeur bu dee ay xale lañu yoonam new ci seen éducation religieuse yoonam new ci mais nag mu ngi fexe daal ñoom daal koy côté matériel muy dox kooku xat xaaba wa xasir kooku perte na kuttus na ñàkk na mu mauvais investissement la def mooy nooy def da ngay boole deux yépp xamal leen seen diine te tamit di carrière di takk sa ceinture ngir ñoom bu ko jaree ngir nga defal leen loo xam ne bu ñu bu ëllëgee mu seenu seenu commencé ci la vie active gina yomb ñaar yépp ngay boole mais boo jëlee bële bàyyi bi yow xibta wa xasirta voilà te xamoo ne woon ne loolu sax boo ko deful woon côté di leen utal di naan dangay xalaat subaak yooyu xamal leen seen diine kese utal nga leen loo xamante ni nii bu ñu màggee du la mas a fàtte ndax am na baay yoo xam ne moom bu seen ñoom baat ñuy génn àddina sax leen seen doom yi di fàtte ndax bu xawee màgg ba yeewu tuuti ba gis ne bon c'est vrai baayam sonnoon na ci moom côté bi mais pourquoi luñ ko woon diineem quand même alors looloo tax tamit ñu bind ko hein lan moo tax xamu ci dara mooy dina xaw a am benn yëg-yëg bu muy am envers ses parents alors boo ko xamalee ragal yàlla doylu nangoo liggéey xam ne sa wërsëg buur yàllaa ko yor nekkul ci nit ñi ah. non xaalu li yarkan li abwaabi salaatin bu ko defee nga fay am ay kado yoo xam ne dangay am kullama xiin ne déedéet déedéet lii sëñ bi doon wax mooy sama wërsëg ak sama am-am dafa newul ci ñii nit ñi nag loolu lañ ko doon sa ah comme que sa baay moom kat wëllëree buur yi la woon ñoom in Joor ak ñooñu léegi yow ni ngay def ah comme que génn na àddina nii da ngay dem gisi leen ak yooyu fexe jégeek ñoom ndax boo ko defee euh, di nga am loo xamante ne. dootoo doo ñàkk fu nekk dangay ngay woomal saa su ne mu ne mukk ah mukk <laughs> loolu du ma ko def man man man Bàmba du ko def jamais léegi sama wërsëg ci diggante mu ngi boor yàlla bu boroom kaaf ak nuun moo ko yor kun fayaku du ma jaay sama diine de du jaay sama sama sama sama ngor du ma jaay sama dara ngir buur yi nga xamante ne nii jaraluñ ma ko du ma ko def ndax bu ma fay dem ñu may marchander ndax seeni intérêt samay intérêt du bokk te ñoom comme que ñoo yor côté pouvoir ci biti dañuy foog ne ñoom léegi dañu may war a mën a imposer ñuy def seen yoo xam ne du ma ci mën a wax dara loolu nag wuute nag li ñenn ñi di gise foofu que kon sëriñ bi na nekk ci deram bàyyi gaa yi jiite demewul noonu waa ah. demewul noonu bu dee ne yow xam nga ne bu ma nekkee foofu it man moom ñii man waleen a changer léegi te bu ma fa demee mën nañ ma altérer gabaj mais bu dee ne buur la yoo xam ne man nga leen a man nga leen a jubbanti kay yow boo waxee ñoom dinañ ko def ndax sëñ bi gaa taa yi niñ ko jàppoon doomu diw la rek waaw comme sëriñ si fréquenté juge yi doon nekk buur yi kii doom la rek ci kenn ci ñoom noonu bët boobu lañ ko doon gisee kooku bu ñëwoon gaa yi duñ ko jàppe comme léegi ni ko taalibe bi di jàppe ah mukk dañuy foog ne moom daa war di dox ci seeni waaw ak seeni noon seeni noon mu ne nag loolu duma ko def waaw buur yàlla doy na ma te doyloo naa ko te sama wërsëg mu ngi nekk ci ki nga xamante ne moom boroom kaaf kun kun faya kun la kon affaire yi lool la mais tekkiwul benn yoon que ne boo amee mooy que waa ji na toog fële ñi xam nañ toog fële sori nguur yi ñoom ñuy def lu leen neex ah déedéet Seyna Omar ibn Abdul Aziz boroom xam-xam bu mag la woon ci moom nekk xalifaay jullit ñi mais ay boroom xam-xamu ko yoroon ñoom Seyna Zuhri ak ñoom imaam Zuhri waaw loolu la kon affaire yi loolu la ah. voilà léegi kon mu ne leen kon lool lool mooy ngën ji yóbbal ngën ji loo investissement boo mën a defal sa doom mooy fexe mu ragal yàlla bu bul fexe mu ragal la yow bul fexe mu ragal sëriñ diw bul fexe mu ragal maître diw mais na ragal buur yàlla xamal ko buur yàlla ndax yow bu dee yow la ragal boo fi newul mu def la ngay tere mu def lu dul noonu ndax newoo fi bu dee diw la ragal bu fa diw newul mu def mais bu xamee ne buur yàlla mi nga xam ne mooy gis ñépp laa tudrikul absar wa huwa yudrikul absar moom moo koy gis aalimul ghaybi wa shahaada ki xam li nëbbu ak li feeñ bu boobaa nag di nga xam ne bu boobaa nit ki dina xam ne oh ndekete ndekete man du lu ma neex def ndax bu ma sama bàyyi gisul sama nijaay gisuma sama maître gisuma diw gisuma buur yàlla ak may gis ubudillaha ka annaka taraa an ta'budallah al ihsaanu loolu mooy perfection te neewuñ nañ bàyyi waa perfection ñi fa àgg rek ñoom di gisanoon déedéet noonu jullit bi loolu mooy noonu ngay mel di de di fexe ndànk-ndànk ngay jaamu yàlla comme si da nga koy gis bu dee jàpp nga ne yow gisoo ko te gisoo ko moom mu ngi lay gis kon loolu mooy az-zaxira mooy yóbbal ndenc gi gën a ngand am solo bu nit mën a bàyyil doomam bu nit mën a dénkaane ay xaritam watawaasaw bil xaq watawaasaw bi sabr xayru wasiya mooy taqwallah wa tazawwadu fa inna xayra zaadi taqwa te yóbbal leen ut leen lu ngeen yóbbal ci seen ci seen voyage bi ci seen cheminement spirituel ci seen lépp ci sa marchandise mi ngay jaay fa tazawwadu ci sa école bi ngay dem ci sa lycée bi ngay dem ci sa fac bi ngay dem ci sa liggéeyukaay bi ngay dem ci sa start bi ngay dem yooyu yëpp fatazawwadu na ngeen nekk ñoo xamante ne nii da ngeen di yóbbal ut yóbbal waaye yëg leen ne seen provision bi ngeen di ut fa inna xayra zaadi gën ci yóbbal bu nit mën a yor ci bërëb yooyu yëpp ak fépp ak taqwa mooy ragal yàlla te mooy gën di yóbbal bu nit mën a yor ilal axira ndax boroom di nee na wan na jëlladina taqaw wa nadaru zalimina fiha jisiya dinaa subi ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla ñi nga xam ne nag ñooy tooñkat yi bokkaalekat yi yéeféer yi ma bàyyi leen ñu bóof ci biir safara allahu akbar allahu kon mu ne leen usikum man alayhi salaatu wassalaam yéen sama arme bi maa ngi leen di dénk maa ngi leen di dénk bi taqwallah ci ragal yàlla wa bi man ma'akum minal muslimiina xayran maa ngi leen di dénk yiiw ci ñi ànd ak yéen ci way wommatu yi jullit ñi ngeen àndal seen mbokk yi bu kenn ne man maa jiite kon naa jàpp nit ñi ay jaam déedéet maa ngi leen di dénk ci ñi ànd ak yéen ci jullit ñi ku nekk jàppal sa moroom sa bopp te maa ngi leen di dénk ku nekk maa ngi leen di dénk sa moroom xayran yiiw xuzu bismillah fi sabilillah man kafara la xare leen bismillah ci turu yàlla nag voilà ci turu yàlla comme la mu waxoon rek ca xadis ba nekk saxiixayni te njàgg koo gis bañ koy laaj ar rajulu yuqaatalu yuqaatilu xamiya ar rajulu yuqaatilu li yura makaanuhu makaanuhu inda an-naas ar rajulu yuqaatilu shajaa fa man fi sabilillah mu ne man qaatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah sallallahu wa sallam ñu ne ko nit a ngi day xare xamiya ndax fii la bokk ab fanatique la xamiya ndax ñun séeréer yi dañ ñoo laal te ñun nag kenn duñu laal ñun ñii di sëtu rob wóor na rob looloo tax ngay xeex dinañ xam ne ñun séeréer si joolaa ma suñoo yàq màndeŋ bi wax loolu waaye ar-rajulu yuqaatilu hamiya man daal tiijaan bi ma doon dañoo wax sama ci sama tariixa loo xam ne du noonu te bu ñu waxoon ci lislaam sa yoon newu ci comme niñ ko waxe woon li gën a màgg lu waa ji wax mooy ne dafa rek man murid bi tey ma rey ko tey ma rey waa ji nañ leen dekkal jihaad yi ndax dafa wax ci suñub sëriñ wala ci suñu tariixa lu dul noonu te ci wax ci lislaam lu dul noonu lañ dëkk du leen sax yëngal kooku kon xamiya kooku bu demee lu mu fa def kër këri ba sonn taali otoom yori kuuram ak yépp kooku na ko leer ne yàlla taxul muy def même bu dee loolu waxul lu am kooku dafa def xamiya parce que fi mu bokk lañu laa mais mu ngi mel ni lislaam moom nekk ki nga xam ne mooy liñ naan la la la kii pauvre moom amul la kële doon wax ca ca saliibi yu na ca temps croisade ya tis'una aaman bilaadullahi tasroxu wal islaamu ansaaruhu summun wa bukyaanu ba muy wax di tagg salaaxuddin al ayyubi mi nga xam ne moo dekkil yëkkatiwaat drapeau wi lislaam dàq noonu lislaam yi fa nga xam ne mooy al qudsul musharraf ca dëkk Jérusalem gu tedd goo gële temps croisade yi chrétiens bi jóge fépp ay Clermont ay France fële ay Italie fépp ci Europe takkay armée dem ne dañuy nangu foo fële ci loxoy jullit ñi aa ji mën a tis'una aman quatre-vingt-dix ans bilaadullahi dëkkub yàlla bu tedd bii di al Quds sharif nga xam ne yonent yi fi tëdd yépp ak liñ fi liggéey yépp muy jooy di yuuxu ngir koo xam ne moo koy dimbali génn ko ci loxo yi sa ñu salti ñi nga xam ne profane fépp lañu nekke mu ne muy muy yuuxu di jooy lisaanul xaal di yuuxu waaw ana au secours au secours bilaadullahi tasruxu wal islaamu l'islaam moom ansaaruhu ñi ko war a dimbali summun ñu ne ñuut dégguñu moom yaanu ba pare ci woote boobu muy woote ñun loolu bu dee lool moo la dal te ku sëriñ nga mer mooy ne yow ñii ñi nga xam ne yuqaatilu xamiya yow foofu nga bokk mooy yow ba léegi defoo ngir yàlla kon mu ne al al ndax waajoo xam ne day xeex ngir loolu ak koo xam ne day kër këree ka xare ngir ñu ne waa ji sujaal ab jàmbaar wala ñu gis moom fi mu sa classe fi mu fi muy occupé ci classe sociale bi ndax guerrier la il fait partie des guerriers des plus gradés loolu rek yow nekk ci armée bi dara taxul ngir ngay échelonné wu kese di di kii noom di di teg ay ay galon kese dara yàlla taxul ñu ne ko ñii ñëpp ana kan ko defee ñu naan é eh, kii fekk woon nag la guerre de soixante quatorze dix-huit fekke woon na ka ka ka 39 45 fekke woon na la guerre d'Indochine fekke woon na ay ay ay ay ay ay Ho Chi Minh Ville yooyu yëpp fekke na ko ndeysaan ay way jële waay sawaay moo fekke moo fekke o oh, o oh, bataayu bataayu bataayu kii Tonkin Lanam yooyu yëpp fekke na ko moom yooyoo ko neex caaroy 44 yëpp ñu defal ko ko ay garaat mu toog te caaroy 44 dañ leen doon fusillé yooyu yëpp fekk mooy yow looloo tax ana moo nekk ci yoonu yàlla eh, mu ne ba caaroy 44 moom gars yi dañ leen a nax dañ leen a yaboon sax kii leen ba pare yàq seen àq di leen rey mais koo xam ne moom day xeex ngir ndax bu dee ne nit dañ lay rey sa àq loolu bokkul ak lee de yeneen ci ma saa saam loolu la waxoon waaja bañ nee ko nit ki day ñëw jël sa bëgg jël sama alal mu ne ko bu ko jox fen mu ne ko mais bu xeex ak man baray ma mu ne ko yow shahid nga nekk shahid moom mu dem safara loolu la mooy ku say àq nag da koy jëli waaye di kii baray la loolu yow shahid nga voilà kooku bokkul léegi euh, mooy yow looloo tax mu ne daal kii xeex ci yoonu yàlla yooyu yëpp tontuwu ci mu ne man qaatala képp ko xare li takuuna ngir mu nekk kalimatullahi baatu bi yàlla hiyal ulya muy féete kaw fa huwa waa jooju fi sabilillah mu ngi ci yoonu yàlla mu jeex takk kon moo tax mu ne urzu xare leen bismillahi ci turu yàlla fi sabilillah ci yoonu yàlla man kafara billah kan ngeen di xareel ku romb rek ngeen cor ko dóor bomb fële dóor fii nii naan parce que yéefar lañ mu ne de man kafara billah képp koo xamante ne nii ku weddi yàlla la waaye duggul ci detaayu yi nga xam ne mooy ñi ñu mën a rey ak ñu nga man da rey même bu dee ne junj na ko après mu ne laa tax doo lan moo lay wan ne rek du ne waa ji weddi na yàlla kese du doy nga man koo rey mooy lim ci teg mu ne laa tax laa tax diru bu leen wor nag bu leen wor kenn wala taxloo te bu leen ëppal voilà bu leen ëppal de. wala taqtulu walidan te bu leen rey koo xam ne ab xale la ab liir walla xale bu leen ko rey walam raata bu leen reyub jigéen wala kabiran walam raa mooy bu dee jigéen la goo xam ne nekkul ci biir nekku soldaat bu deeb soldaat la lool beneen affaire la mais sinon jigéen kenn du ko rey ci xare walam walam raa liir bu leen rey xale bu leen rey jigéen wala kabiran ku mag tamit un vieux bu leen ko rey yan koo xam ne dem na ba jeex mu leer na kii moom xare moom talu ko sax ndax ña moom kii na jeex na presque màgget la boo xam ne yoru yatam di ko sukkeetoo ñooñu bu leen rey wala koo xam ne moom loolu talu ko même bu dee ne àggul foofu mu ne loolu bu leen ko rey de wala munazilan bi sawmaatin bu leen fekk tamit koo xam ne loolu moo lay wan ne du ku yéeféer ku ne rek dañ koo war a ku nekk tamit ci fu muy jaamoo yàlla ci ab église bu leen ko laal wala ab ab synagogue yooy bu leen leen laal de wala taqrabu naxlan te bu leen dagg li nga xam ne mooy garabu tàndarma yi wala taqta'u shajaran bu leen dagg yeneen façon garab yi wala tahdimu bina'an te bu leen daaneel ay mur ay tabax bu leen ñëw boom ko mu daal loolu la imaam ibn isxaaq imaam alwaaqidi daal di wax ci riwaayaam kon na xam naa tey insha allahu dañuy yem nii après bii di ñëw ñu ñëwaat ci riwaaye imaam al ibn Isxaaq ibn Yasaar rahmatullah alayhi ba léegi ci tàggatoo gi yonent bi alayhi salaatu salaam ginnaaw bi nga xam ne ci la tànn ñiy jiite armée bi ñu nekk 3000 mu leen di gunge ba ci bunt bi ak ñu ngi tàggatoo be loolu la imaam al-Waaqidi wax bii di ñëw ñu àggale ci riwaaye imaam mus ahlu siyar wal maghaazi imaam ibn Isxaaq ibn Yasaar